Eh. léegi imaamu na imaam al mu ne eh, parce que imaam al-Baghawi da doon wax ne amul wuute ci partir bu dul aj bu dul aju farata amul wuute ci jigéen gi du manula tukki lu dul eh, lu dul mu ànd ak mahramam te loolu lu mel noon la imaam an-Nawawi waxoon ba pare ca gannaaw mu indi ci jotaay bi ñu génn waxu al-Baaji bi xaw a rëngi-rëngi affaire boobu quand même ne moom moom màgget yi kii nag moom non moom moom al al Qaffal moom daa waxul lool sax moom na leen ma ne farata ñàkk farata ak tamit euh, tukki nusa mooy tukki boo xam ne ngir euh, féexlu ji ak jam yooyu yëpp a ci yem bu wóoree te dagan ca jëm moom ndaw si ma ne loolu c'est bon quoi <laughs> moo tax mu ne euh, wa huwa nag lii nag wax ji yu'akkiru ala nafi al-ikhtilaf alladhi naqalahu al-Baghawi ah <laughs> imaam al-Hafiz mu ne lii nag day rëngi-rëngee xaw a nëx-nëxal ndoxu ah Euh, wute goog nga ne la kii ne amul benn wute imaam al-Baghawi comme niñ ko waxee léegi rahimahullah ne amul wute ah lii da koy rëngi-rëngi ah <laughs> ci ne amul wute googee gi <laughs> mu wax sànq loolu imaamul xaafis da ko tudd ci kaw ñun dañu préféré tudd ñu ko parce boo imaamul Buxaari Nawawi ci jataay bi ñu génn tuddoon nañu mel léegi nag mu ne waxtalafu halil mu al al al al mahramu wa ma dhukira ma'ahu shartun fi wujubil hajji alayha aw shartun Ah, fi tamakkuni yam na wujuub wala istikhfaaf fil dhimma waaw loolu muy wax est léegi mooy kon mais euh, kon mahram bi charte la wala déet waxoon nañ la Hanafiya yeeg Hanaabila yi moom dañ ne il faut mu am bokku ci waaw waaw waaye euh, li nga xam ne nga ne ma bool léegi attention attention yow léegi euh, pour yow même même même lañ taxaw parce que bii weesu wax nga wute yi nootaloo dara léegi yow lan nga jàpp man vraiment lay laaj lan nga jàpp ne moo dëgër moo gën a dëgër est ñi nga xam ne dañ ne foog mu am mahram moo gën a dëgër wala ñi nga xam ne dañ ne jarul mahram léegi bu gina a ma ne la léegi man insha allah li ma jàpp <laughs> dag maa laaj booy waxu Shafi'i imam Maliki Shafi'i mooy bu dee am na condition bu wóor mooy situation bu sûre waaw loolu day mën a nekk waaye euh, maadaama ne amuñ mooy fexe nañu am mahram amuñu ko waaw loolu nañ ko ci boole waaw waaw loolu daal jàpp naa ne moo gën a dëgër moo tax imaam al mu ne adilla wa min adillati ala jawaazi safari al-mar'ati ma'a niswati thiqat ila amina at-tariq awwalu ahadith al-bab waxuma la ay ay compagnon même bu dee jigéen kese la ñu wóor mu ne mooy premier hadis yi ñëw ci buntu bi parce que boobu da doon wax imaamul yi dafa indi hadis yi nga xam ne mooy bi Seydina Omar ibn al parce que début bi da doon tere soxnaa yeneen saa sam ñu aji bon aj gi nga xam ne moom moom bi mu mujj bi mu mujj fekke mu daal leen permettre ñu dem aji mu def Seydina Ousmane ibn Affan ak Seydina Abdurrahman ibn Awf moom moo leen ñoo leen ñoo leen te Seydina Omar àndoon na ci aj ji waaye ñoom la defoon ñoo doon chargé wu ci soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam en tout cas ñi nga xam ne ñoo ci demoon aj waaw léegi radiyallahu anhunna wa ardaahunna wa anna bihinna wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahunna wa ma'waahunna le fait que Seydina Ousmane du seen mahram du ci mahramu kenn Seydina Abdurrahman ibn Affan euh, Abdurrahman ibn Awf <laughs> ibn Affan kay <laughs> waa ca doon wax naan Ali eh, Ali ibn al-Khattab ak Omar non Ousmane ibn al-Khattab ak Omar ibn Omar ibn Affan saa <laughs> yi yow dina moom <laughs> mooma xanaa mooma dal <laughs> waaw Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu kenn du ci seen mahram te ñoom ñoo ñoom ñoo leen doon accompagner ci aj googu waaw même bu dee ci xaw dëgg ji lañ leen tegoon ci xawaat bi mooy yooyu nga xam ne genre euh, convoi bi ci kaw fi ñuy nekk ci kaw gëléem géeg yooyu après li nga xamante ne mooy kenn ki nekk ci kanam kenn ki nekk ci gannaaw waaw kon te loolu saxaaba yi yëwoon nañ ko Seydina Omar ci boppam moo leen jox digal te li gën a ñëw mooy Seydina Omar yi taxoon mu réticence ci woon dama ragal ne mooy hadis bi wa taxoon ak hadis bi nga xam ne yeneen saa sam da doon wax ne soxnaam yi bi ñu ajee mu ne leen waaw lii seet aja gi ginnaaw gi nag ngeen nekk ca kër ya mooy léegi loolu sauf ko loolu ñenn ji dañoo jàpp ne waaw euh, loolu mooy aju farata gi lay wax voilà te loolu loolu la sayyidatu Aisha radiyallahu anha ak ngi mel noonu daal di woon gisi mbir yi moo tax ñu nangu woon génn na Omar moo tax Seydina Jaafar al-Baqir rahimahullah mu ne euh, kii Seydina Omar daa tere woon soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu aji waaye dernière année loolu moom foofu la yem waaye yeneen xadiis yi ñooy wane sax xadiisu imaamul Buxaari yi bi mu indi que ne ginnaaw gi dernier at mi mu oh, te ci liñ ko faate après moom Seydina Omar radiyallahu anhu daa euh, leen a permettre ñu dem te loolu mooy euh, ànduloon ak seen koñ armal ñi nga xam ne ñoo leen accompagner woon ndax euh, Rufqa Ma'muna ñoom Seydina Usmaan Seydina Abdurrahmaan alayhima ridwaanur rahiimur rahmaan ah kon mu ne loolu moom mooy li nga xam ne mooy dalil bi gën a rëy te ne loolu moom mën naa nekk te saxaaba yaa ngi fi woon te kenn ñëwul ne ah lii jaaduwul de waaw lii jaaduwul de waaw waaw kon mu ngi noonu le ah kon am na ñoo xam ne nag ci ñoom génnuñu woon ndax dañoo jàppoon ne la yeneen saa saa waxoon ñoom loolu doy na leen kon nañu doy fii comme ñoom euh, Sawda yaay Sawda radiyallahu ta'ala anha wa ardaha waaw waaye eh? kon mu ngi noonu léegi eh, loolu lu am am solo loo kon loolu daal mooy insha allah li gën a dëgër ak xadiis am na leneen lu ñuy tegtaloo mooy xadiis Seydina euh, Adi <laughs> bi gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi bim naan la yuusiku yoneen saa sallam ne léegi rek yuusiku an taxruja ad min al-hiira ah, Euh, ba ni nga xam ne ci lay ñëw ba daal di wër ta taataku fabil bayt la taxsha illa allah wal ghanama ala ghanama hmm? mooy bi Seyna Ali ne radiyallahu dama ne woon keneen ma ma toog am benn waay bu ñëw kii di ko jàmbat ñàkk waay ñëw naan ko ah yeneen saa salaam ñàkk gi metti na nangam nangam keneen ñëw di ko jàmbat l'insécurité mooy agression yi boobu waxoon naa la ku jàpp ne yow yow agressé mooy gis nga gis nga Makka. attention <laughs> de gis nga Makka Medina léegi nii niñ amee sécurité bu toll nii waxuma temps yonent bay saa temps yonent saa salaam bi te Seydina Ali bokk na ci ñu ñi mujjeetu radiyallahu anhu mu ne man dama ñëw toog toog ci yonent bi alayhi salaam toog ci wetam parce que dafa ñëw yonent saa salaam màggal ko kii wër ko kii teg ko ci wetam ñuy waxtaan léegi mu ne ba jekki benn waay ñëw di jàmbat quoi maa ngi toog di déglu rek mu ne mu ne yeneen saa salaam ah mbir yi metti na de ñàkk gi keneen ñëw di jàmbat ah yeneen saa salaam insécurité gi mooy agression yeeg ah ah ak ak razzia yeeg yooyu yeneen tubaab saa salaam ne euh, mu nee na mu tourné xool ma ne ma yaa adi yaa adi atara ataarifu al xiira ne ma adi xam nga xiira <laughs> ma ne ko ah xaw ma ko de walakin un. toj mu ne yoneen saa salaam man de xaw ma xiira waaye nettali nañ ma ko wax nañ may waxam de mu ne ko la in taalat bika xayaa la tarayanna zainata tartaxilu min alxiirati ila albayt xatta tatuufa bilbayt la taxsha illa allah walzib ala ganami allah non hadis boobu dafa neex quoi macha allah quoi non boobu moom dafa neex Allahu akbar waaw mu ne bu saw fan guddee bi gis jigéen bi mu jóge xiira la grande métropole ba ne woon ca takkaloog l'empire perse bu bu Kesrowe bu Kisra ibn Hurmuz bi nga fa gis jigéen bi jigéenu jullit jóge foofu daal ñëw ba wër kaaba gi te du ragal lu dul yàlla bu amee dara lu muy ragal ci bagage yi ñu yor mooy till bi till bi ci ay gàttal waaw Seydina Adi ba muy jeexal wax yooyee dane wala qad ra'aytu az-za'inata tartahilu min al-hirati ila hatta tatufa bil bayt la taxaafu illa Allah wa dhi'ba Allah te man saa saa ma wax moo ma wax sama nopp bii ma dégg man boobu gis naa ko man ñu ne loolu la yeneen saa salaam da koo nettali loolu day wane ne loolu eh, parce que ñeneen ñi dañ leen ne Shafi Hanabila yi ak Hanafiya yi Hanabila yi dañ ne noono lii waaqatu ayni la way do yeneen saa salaam day nettali lu xew day nettali xabaar bokk du waaqatu ayni ab xabaar buy xew est-ce que ça loolu lu baax la ñeneen ñi ne non yoneen saa sam da koo ci jamono joo xam ne l'islam day kawe day gën a féete kaw ba pare non seulement ji fees fépp l'islam fees fépp ba si mën def lool lool jamonoy tagg l'islam tagg la ak ala sabilil madahi bu doon baaxul dina ko <laughs> waaw kay kon nag loolu mën naa nekk insha allahu taala loolu istidlal muttajah insha allahu tabaraka wa taala waaw eh, kon mu ngi noonu Allah kon ci kaw noonu de eh, ci la ñu yem nii eh. kon mahram bi wax nañ la am na yenn riwaaye yeneen xadiis yoo am na ne mahram lu dul mahram ak wala zawj fii nag dugalaale na ne zawj ci mahram lay bokk parce que waa ji bi yonent sallallahu alayhi nene bu benn jigéen takki lu dul mu ànd li nga xamante laa ma di mahram rek waa ji jóg fa qaama rajul comme bu comprendre woon ne mahram euh, jëkkër ci la ko dóoru loon jóg teeneen saa san dina ko corriger le tam bàyyi ko ci compréhension boobu mooy wane ne même bu tuddul woon zawj ci yeneen riwaaya yi mooy li nga xamante ne nii mooy day duggaale ci biir nga hmm? hadis Seydina Abu Sa'id laysa ma'aha bu mu tukki mukk lu dul ma ma'a zawjuha aw du mahramin minha kon loolu euh, lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam hmm? kon waxoon nañ la ci wa mahram yi ñi nga xam ne ñoom la mën a àndal loolu lu ama am solo la léegi kon ci kaw noonu ci lañu jeexale lii kantaa li mu wax ne waajooju ci côté bi fa qaama rajul waajooju imaam al-Hafiz man de kooku xawma kan la soxnaam si muy waxit xawma kan la <laughs> waaw xawma kenn ku mu doon kooku de man imaam imaam ibn Hajar ah loolu da xawma ko waaw xawma kana nag loolu tamit dañ ciy jànge li imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sarah hadis bi mu ne ci alminaaj sharhu sahihi muslim ibnul hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne hadis bi bokk na ci liñ ciy jànge mooy këne nit ki day day day day day day day ja day day day eh, al aham waaw di def li nga xam ne mooy priorité topp priorité waaw topp priorité am nga xam na benn côté bu ko naroon a fàtte mooy début hadis bi laa yaxluwanna <laughs> rajulun bi imra'atin illa ma'azuma mooy bu mu wéet xam nga côté boobu doo ko fàtte ñun côté tukki bi parce que euh, buntu nekk baabu tahrimi safaril mar'ati wahdaha buntu xaraamalu ndaw si di tukki moom donc la looloo tax moo ma omnibile moo taxoon ba man damaa fàtt ba gisuma daa tax mu nëbb ma ba gisuma beneen côté bi yoneen saa sam ko wax laa yaxlu wan na rajulun bimra'atin illa ma'azu mahram bu benn góor wéet benn jigéen lu dul ne fekk na mahramu jigéen nga mu nga fa waaw loolu nag mooy lan euh, mooy il faut mahram bi nekk loolu mooy lan lan la yeneen saa saa bëgg mooy góoru gu wéet ak benn jigéen boo xam ne man na koo takk loolu dafa xaraam ci saa waaw loolu bi ittifaaqil ulamaa comme l'imam an-Nawawi wax wa amma ila xala al ajnabiyyu bil ajnabiyyi min ghayri thalithin waaw ma'ahumaa fa huwa xaraamun bi ittifaaqil ulamaa wa kadhaa law kaana ma'ahaa man laa yustahyaa minhu li sagharihi kam ni sittiina kam ni sanatayn wa thalaathin wa nahwi dhaalika annahu mu ne nag ndaal góor bu fi nekk wéet ak benn jigéen te amuleen ñetteel moo tax moom saytaane leen di ñetteel de toute façon waaw loolu moom dafa xaraam ci loo xam ne boroom xam-xam yi ñoom ñépp a ci dëppoo mu ne na ko noonu même bu doon ne daa nekk ñoom koo xam ne ñoom ñaar man nañoo nekk di def li ñuy def te kooku fa bu xale bu am deux ans wala liir waaye xam nga ne ñetteelu leen kooku fa mu ne waaye loolu moom kenn waaw waaw waaw ñoom ñoo jooju wala tamit koo xam ne moom dafa dafa dof waaw loolu man nii maa ko ci yokk waa joo xam ne dafa dof moom mën naa nekk fii mais moom moom absenté na mu ngi ci yeneen di waxtu di kii mooy man ngeen a toj dëkk bi fii mais du yëg xew yoolu manu ngeen naan bon ñun déedéet. parce que kooku nekkam fi ak ñàkk fee nekkam denn la surtout muy koo xam ne euh, moom dox bu kalma la moom moom day bu toogee nii mooy wérul de mais bu toogee mën naa toog da ngay foog cinq heures du temps du mu ngi toog rek di di waxtu di gëmm di di kii yow loolu la la la jari non non non loolu moom taxul ñuy wax ko waaw loolu mook euh, euh, ñoom nekk fee bañ a nekk imaamu yi nag nee na lawit tamaa rijaalun bimra'atin ajnabiyya fa huwa xaram bu doon ay góor yu bari ñoom ñoo najeeg benn jigéen kese boo xam ne c'est étranger la loolu dafa xaram bi xilaafi contrairement la nga xam ne lawit tamaa bu doon daa dajaloo rajulun benn góor bi niswatin ajaanib ay jigéen yu bari yoo xam ne ay étranger lañ loolu dara newu ci waaw mu ne fa inna saxiixa li nga xam ne mooy li dëgër jawaazuhu mën naa nekk waaw léegi nag nee na waqad awdaxtu al masala fi sharh al muhazzabi <laughs> mu ne loolu leeral naa nag masala bi gën cee dugg bi may shara al muhazzab al imam ash-Shirazi rahimahullahu taala ah, ah, kon mu ngi noonu léegi mu ne mu indi beneen affaire <laughs> mu ne wal muxtaaru an al xalwata bil am bil amradil ajnabi al xasan kal mar'a fa al xal fa tahrumu al xalwatu bihi <laughs> haythu harumat mar'a illa ida kaana fi jam'in min ar-rijaal al-masuuniin <laughs> mu ne nag jigéen bi nga xamante ne nii mooy waa yi nga xam ne góor la mais góor la goo xam ne amut sikkim ba pare xaw a nice nice quoi mu ne kooku moom nga wéet ak moom ak nga wéet ak yow góor ak jigéen c'est la même chose <laughs> waaw c'est la même chose waaw bu wéet ak moom lu dul mu nekk ay góor ñu bari loolu mooy ngeen <laughs> a waaw léegi ñoo xam nañ ci dara lu tax ñoom ñu doon wax lii yàgg nañ ko fee gis loolu ay góor ñoo xam ne ñu wóor lañ waaye bu dee ñoo xamante ne ñoom ñi fayam moom di ay gaa yoo xam ne riiba ak sikki sàkka ak sàkk ak ak ak ñàkk tegu ci yoon lañ nekk loolu jaru ko loolu ñàkk koo yem waaw ah mu ne qaala ashaabuna mu ne suñu mbokk yi di Shafi'i nee na wala farqa fi tahrimil xalwa mu ne wala mu ne wala mu ne wala mu ne suñu mbokk yi di Shafi'i yi nee nañ wala farqa fi tahrim al halwa haythu haramnaha bayna al khalwati fi salatin aw ghayriha mu ne nag buñ la nag góor ak jigéen boo xam ne dañuy koj armal amul ñetteel ku fa nekk dafa xalaat lool moo xam dañuy julleem leneen a ci yema ah. non manoo ko jiite waa jiite ndaw soo xam ne moom moom moom moom du ko armaalam keneen new fa loolu dafa xaraam waxuñ la ne julli ja baaxul de non waxuñ la ñu julli ja baaxul mais dañu ne le ñoom ñu nekk kese loolu moo xaraam léegi kantaa def nañu lu ñu def ak lu ñu deful loolu sariya li waxu li jëndiwul loolu mooy rien que loolu am rek mooy xaraam na waaw léegi nag dañ koy jiiteem dama koy jàngal diineem loolu lépp daa xaraam waaw loolu non léegi nag moo tax mu ne bayna al xal haytu haramnaha bayna al xalwa fi salatin aw ghayriha wala ñooy mu ne nag wa yustasna min hada kullu mawadi'u darura mu ne nag lii lépp nag dañ koy dañ ciy excepté di ci settee loo xam ne mooy euh, euh, mooy lor lor moo tax mooy nécessité la bi an yajida imra'atan ajnabiyatan munqati'atan fi tariq aw nahwi dhalik wa waa joo xam ne day dawal oto romb benn jigéen boo xamante ne nii wala mu gis ko foo xamante ne moom mu ngi dox romb benn jigéen boo xam ne xam na ne côté yii ak a bu ñu gisee jigéen ay agresseurs yu bon yàkkam ci nañ siffler ak di leen di leen di leen di leen yàkkataan ak a def lu ñaaw moom mu xam loolu mu ne kooku amul droit naan sama yoon new ci bon romb ko dem ndaw si continuer mu leer na bu jàllee fee tey mu dee. nga xam ne tey mu dee nga naan bu boobaa mu ne waaw loolu moom nécessité la yow da ngaa war a ànd ak ndaw si waaw booy ànd ak moom nag mooy la Seydina Musa ibn Imran alayhi salaam àndoon ak euh, doomu euh, euh, saahibu Madyan ja waaw borom Madyan ja keroog bi mu ñëwee ne ko ne ko ne ko sama baay de moo lay laaj ngir mu fay la lu rafet li ñu defal li yajziyaka ajra ma saqayta lana ngir mu fay la lu rafet li nga def daal di ñuy nàndal na euh, wëggal ñu utal ñu dox bi muy dem keroog nettali dañ ne Seydina Muusaa dane ndaw si ndaw see xam fi ñu jëm dane ko euh, léegi xam nga nu ñuy dem man maay nekk ci kanam yow nga nekk ci gannaaw yoral ay xeer man maay jiitu bu ma waree jàdd gauche droite nga sànni xeer bi côté boobu ma xam ne kon fii lañu war a jaar bu ñuy dox foo xam ne tout droit la xam nañ ne tout droit la mais boo ñëwee ba fu ñu war a jàdd sànnil xeer direction boobu ba xam ne kon nii lañuy def noonu lañu def ba àgg noonu ngay def waaw mais doo ñëw naan ko waaye waaye ah yow fooy kii sax doy évoluer ci secteur bi sax non non secteur bi yow doo tay yow yoy jaaxan yi mooy la ah feel la waxtaan commencé di laaj numéro que ah non loolu lañ lay tere yow mais amoo droit ne bon man daal sa Eh, bon man moo xama mais fee bu fa jaaree fee mañ jóge de gars yi di góor a tax mais xam naa fi fii liy aada gi gars yi jigéen benn jigéen bu fi jaar yow bu dee ñaar lañ sax gars yi dogaale leen nangu seen pochette yi xëcc seen chaîne ya bu dee ñu takk seen lañ nangu seen lépp dam nangu seen sac yi dem seen yoon agressé leen geressé leen léegi ne sax ñu àgg ci ñoom ci caay-caay yow nga xam loolu leen day mu ne loolu la leen darura la fa in yajid imra'atan ajnabiyatan munqati'an fi tariq aw nahwi dhalik fa yubaahu lahu loolu day dagan mu ànd ak moom bal mu ne waxuma bay way dagan ban ko dagan kat bal law si mu woo daalika dagan in xaafa alayha law tarakaha day nekk par force bu dee ne ragal na bu ko bàyyee gaa yi fa muy jaar gaa yi dobaale ko loolu day nekk farat mu ne wa hada al-ikhtilaaf fii lii moom amul wute ci borom xam-xam yi mu ne te wa yadullu alayhi nga ne waa lii koy tegtale mu ne li koy tegtale mooy xadiisu Aïcha fi qissati al-ifki wallahu a'lam mooy xadiisu sayyidatu Aïcha bi radiyallahu anha ca nettali duuru mag wala abominable mensonge bi nga xam ne moom la borom bi wax ci suuratu Nuur keroog bi nga xamante ne nii moom lañ demoon ghazwatu euh, al-Muraysi bi ghazwatu Bani Mustaliq di dëpp yeneen saa salaam say bon ci Euh, demoon am yitte gum doon def gaa yi yëkkati convoi bi ci kaw fi ñu ko doon teg ci ci xaw dëj gi ñu doon wax sànq ci yi ñuy teg ci kaw giléem bi foog ne mu ngi ci yóbbu ko dem dem ndekete moom demoon na daa demoon ci àll bi am lu mu doon def mu ñëw fekkul fa benn trace arme bi dem nañ mu tëdd nelaw ba saxaabu boobu nga xamante ne moo doon def voiture bare nga xam ne moom da doon nekk di sikka di di jaamu yàlla après bu xare yi amoon moom mooy mujjee dem bi muy dem lu ko bu ñëw ba foofu gis benn silhouette mu ne mais mu jege xool ne mais la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un après comme que yoroon na gëléem mu daal di wésal gëléemam war ko gannaaw Sayyidatu Aisha yëg mu koy wommat ba dugg ak moom Medina te loolu <laughs> voilà loolu mooy tegtal bi foofu wóoru da ko fay bàyyi noonu dem yoonam naan waaw déet man daal déet te bi saa sax waxu leen dara. même bu dee ne al munaafiquun al kibaar am saala Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi min allahi ma yastahiquhu ci lañ jaaroon doon wax seen wax yu ñaaw yi naan maa najaa minha maa najaa minha wa maa najat minha ñu ne muccut ci moom te moom itam muccut ci moom da dugal ay wax yu garaaw yoo xamante ne di insinuer ay wax yu ñàng ak ay xew-xew yoo xam ne ba suñu borom wàcc ci suuratu nuur aaya yooyu eh, eh, ci di wax ci xaadisatu li nga xamante ni mooy hadiisatul ifki siiw na siiw na siiw na inna alladhina jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun 'azim moom la doon wax ci laaya yoo yële kon côté boobu la naroon a fàtte kon moo tax yow wala moom la yonent saa sallam njëkk wax laa yaxluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a du mahram mooy yow man bu may jàngale diine manuma prétexte wu loolu ne bon damay jàngal ndaw si moo tax man damay permettre di wéet moom kese dem chambre am di ko fekk di ko jàngal non loolu dafa xaraam waaw bu dee du ma kottar maalam lu dul kottar maalam wala ay xaritam yu mu nekkal yoo xam dañ fa nekk wala colocataire am mu leer na ne mu nga fa ngeen nekk fa Eh, li nga xamante ne nii moo manu la nekk moo yéen ñee kese wala benn liir boo xam ne mu ngi nelaw fee moom loolu même bu nelawul sax ça ne sert à rien loolu wujuduhu li imaamu Nawawi wax mu nefaat mu ñàkk faa ne kal wala imaam xaal ñoom moo ñoo yem faa ak am ñàkk fa nekkam <laughs> loolu moom bind la amul benn tiqat ndal bu ci am kon mu ngi noonu al imaamu Nawawi pour jeexal liñ doon wax sànq da par fàttewoon affaire bi waaw moo tax jàngale diine il faut mu tegu ci condition yeneen saa saa am joxe waaw waaw jàngal euh, yoo xamante ne nii wóorul waaw naan ko ah man daal nekk leen groupe da yéen bëgg a jàng nekk leen groupe waaw waaw eh, yéen kese déedéet waaw loolu des ka tere wallahu taala alam am na leneen loo xam ne moom lañuy jàngale fii mooy li nga xam ne moom la al imaamu al xaafiz an-Nawawi te ñu tàmbali woon doon ko wax après <laughs> euh, suñu xel dem ci affaire bii ne eh, mu way mu way mais lii lañ ko mu ne da jiital al aham fal aham mbir yi mooy dangay toxal dangay ngay taqdimul aham fal aham min al umur al muta'arida fa innahu lamma arada lahu al-ghazwu wal-hajj rajjaha al-hajj li anna imra'atahu laa yaqumu ghayruhu maqaamahu fi safar ma'aha bi xilaafi al-ghazw wallaahu a'lam waaw mu ne gis nga daa am ñaari yu ñaari circonstance bu taxawee ñaari mbir yoo xam ne foog nga def ci benn te yow manoo def bii defaale beneen mooy on n'attrape pas deux ñombor en même temps hein on ne peut pas attraper deux lièvres en même temps parce que lièvre yi duñ dem même kii yow lièvre boo nee nii njomba <laughs> gudd nopp gàttu genn mën a daw <laughs> njombor seen gudd nopp <laughs> gàttu genn mën a daw boo ñëwee fekk leen ñaari njombor nga ne tëbali leen wala lëg bu ñuy daw est ce que ñoom ñooy ànd non te naan nii kii jaar nii kii jaar nii ñuy ñuy calli calli yow léegi nan nga mën a tëbee dàq kee ba jàpp ko après dàqaat loolu loolu booy dem moom kay boo moytuwul boo nee nii demaat ci beneen bi ñoom ci rëcc nañu moom kay xanaa da xam nag technique bi am na ñu xam technique bi parce que bon <laughs> non am na gaa yoo xam ne moom du ñu xam ñu xam ay lëkk nan lañ leen dem parce que xam nga ñun euh, euh, lëkk ni muy tëbee mu ngi mel ni jinax. jinax bu nee ci salon yi wala mu romb gis nga ni muy dawee da nga naan daa gaaw parce que bërëb bi dafa gàtt mais bu dee àll bi njookoon gaaw na de dëgg la mais <laughs> parce que dama ci gisoon benn boo li li yàgg na temps bawal quoi temps ñuy bay ci xew ya benn euh, bon ñoo pël la sax mais gis nga gars yi ñombor ni bi lëg gi lëg gi lëg bi mu nee kii jaar ni kii wala yee kii kenn bu ko laal mais booy bi dafa xam nan lay def ak moom ndekete booy yàgg nañu def loolu quoi man daal xaw ma nan la def saa yi di tëb di def nii di kii mu kar ko fël da ko kii rek da tul <laughs> ma ne ii <laughs> booy di dox ma ne ii <laughs> mii xam na du baax mais liñ lay wax mooy manoo ci jàpp ñaar kon Imam An-Nawawi lim lay wax mooy rahmatullah ñaari mbir yoo xam ne dañoo contradictoire mooy manoo def bii def ak comme aj parce que fii ci waa ji lay wax mooy boroom jëkkëru ndaw bi ne yeneen saa saa fa qaama rajulun mu jóg ne ah yeneen saa saa man kat dama inscrire ci xare sàngam mooy aj taxaw na mooy aju soxnaam ak xare bi manu la nekk dem xare bi ba pare di di di di di di accompagner soxnaam ci aj gi hein loolu manu la nekk kon nag bu boobaa naka laa def day jàpp bi nga xam ne mooy bi nga xam ne kenn manu koo remplacer aj gi moom bu moom xare bi moom bu demul am na ñeneen ñu dem ñu mën a xare ji que soxnaam see moom di aji dem na mu ngi nee di dem dem na moom bu ko dabiwul nekk ki koy accompagner kan moo kon nag ñu bàyyi bële di jihaat ji dem ci bële nga xam ne boobu kenn manu koo dam dabaatal loolu mooy xikma loolu mooy sagesse loolu mooy xam-xam waaw nit ki ñaar yoo xam ne manu la ñàkk nga def benn il faut nga xool al aham fal aham nga jël li nga xamante ne mooy la priorité dafa am loolu nag nañ koy doxe ci lépp wallahu taala alam te loolu dafa naayis dafa neex waaw mooy un couple qui act en même temps c'est moo la saa son dem leen alhamdulillah c'est une très bonne alhamdulillah comme ci kaw noonu wuuy lillahi alhamdu wal minna mooy euh, ci lañ jeexale chapitre bi te mooy dernier chapitre ci kitaabu aadaabi safar ci kaw noonu kon ci lañu ko jeexale euh, li nga xamante ne euh, mooy yawmal xamiis yawmal xamiis naam yawm al xamiis le neuf zul jumaadal axira jumaadal axira wala asaaniya mais dëppook li nga xamante ne mooy le douze décembre jeudi douze décembre deux mille vingt quatre ci atum grégorien waaye ñoom muy le neuf jumaadal axira mille quatre cent quarante six ginnaaw gàddaayu. alayhi salatu salaam bii di ñëw insha allah ñu jël beneen téere nag téere bi ñu jëm téere yi ma sa jaar yépp moo ci gën a gudd waaw moom bu ñu ci duggee moom bu ñu ci génnee rek mooy daanaka téere bi moom mën nañoo commencer feetu ko wax <laughs> mooy lekk mu ci <laughs> parce que dafa dafa dafa gudd ndax dafa am solo loolati yépp am solo waaw